سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi dellu si tey ci jotaayu tafsirul quran ci suratul ma'arij ñu ngi yegg si woon fi borom bi subhaanahu wa ta'ala doon waxee ginnaaw billahi minash shaytaanir rajiim illal musalliin muy wax ñi nga xam ne ñoom ñoo aju woon ci eh, doomu aadama ak yenn jagat yi ak wayadi yi ak xayadi yi yi nga xamante ñoom ñoo koy dal eh, waaye mu ne ñoom doomu aadama yi noonu ñoom ñëpp loolu la leen lañ mel looloo leen di dal waaye mu ne nag illal musallin ba des ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi dëgg-dëgg maanaam ñi taxawee julli dëgg-dëgg eh, loolu moom moo nga xamante ne melo la woo xam ne daf ciy tënk daf cee leeral lépp loo xamante ne mooy melo baax maanaam dañ ciy tënk lépp loo xam ne melo bu baax la euh, melo yooyu nag ci lañu ñu war a euh, dugg léegi incha allahu ta'ala ci lim ci wax yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, melale ne képp ku bëgg jokk ci borom bi subhaanahu képp koo xamante ne da ngaa bëgg a jóge ci wàññeeku. doomu aadama ak doywaar gi nga xam ne moom la doywaar ak jagadi gi nga xam ne noonu la jagadi ak wayadi gi nga xam ne noonu la wayadi lacc ak xër ak salit gi nga xam ne moom moo mën a nekk ci moom nan ngay def ba denc ak lan moo ci jële jokk gi nga xam ne moom ngay jokk ci sa borom subhaanahu wa taala lan la ak nan la Euh, loolu moom la ñu war a gis tey incha allahu taala ci la ñu war a tàmbalee euh, waaye balaa ñu yegsi ci li nga xam ne moom lay njëkk wax ne alladhina hum ala salatihim moom euh, dañuy gis melo yi nga xamante ne moom la wax te melo yooyu bu ñu seetloo du fii la ko njëkk waxe bu ñu xoolee alquran ni mu ñëwee ci suratul baqara ba fii ñu toll fii muy juróom-ñaar fukkeelu saar bi te waxoon nañ ne euh, juróom-ñaar fukk maanaam li nga xamante ne moom lay euh, moom lay junj ci ay maani moom lay làmboo euh, gisoon nañ ko ci bi ñuy tàmbali maanaam ci jotaay bu njëkk bi ci saar bi ak maani yi ci nekk yépp nga xamante ne ci la nit ki di rañaane di yéeg Euh, di jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, loolu buñ ko xoolee dinañu seetlu ne ay melo la yoo xamante ne yi mu tudd fii dañoo dajale dañoo tënk yeneen melo yi fële ci yeneen saar yi nga xamante ne moom la tàmbalee baqara bu fii mu am rek yenn saar yuñ ci jukki waaye laataa ñu ciy jukki ñu wax ne am na nag benn saar boo xamante ne ca jeexitalu alquran ca cat ga foofu tam borom subhaanahu wa tënk na fi melo yi waaye daf ko gën a tënkaat encore daf ko gën a dëxëñaat encore ah, te mooy suratul asr te d'ailleurs bu ñu xoolee li tax imam ash-Shafi'i rahimahullah wa radiya anhu daan ne borom subhaanahu wa ta'ala su wàccewul woon lu dul saar wi kese kese kese muy suratul asr donc doy na sëkk ci mu am lay ci mboolem mbindeef fi ci xeet bi nit ñi buñ sukkandiku woon rek ci li nekk ci saar boobu rek ñu jëfe ko taxawee ko doy na euh, waaye wax jooju mi ngi ko gën a leeral fii ci sóoratul Ma'ârij donte ñëw na ci tënk ci sóoratul Asr Euh, mooy comme nañ ko gisee innal ins wal asr innal insana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mu nekk ñu dëgg waaye lépp ngi ci biir te loolu yëpp maanaa yooyu yëpp boo xoolee ci yi ñuy jot a gis ci saar bi ba léegi maanaam day dugg ci maanaa yooyu euh, léegi ñu war a yegg si ci fi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala kon bi mu tàmbalee boo xoolee alquran ba mu ko tàmbalee rek Euh, dafa wax ci suratul fatiha ne ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim te bu ñu fàtte ne saar boobu moom la borom subhaanahu wa taala tuddee suratul salah borom bi mu ko saar bi muy suratul salah maanaam comme julli salaat euh, fi nga xam ne noonu la waxee ci xadis bu nekk ci saxiix yi euh, ak yeneen téere xadis ci xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu borom subhaanahu wa ta'ala ne qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn xaaj naa saa wu ñuy wax julli man ak sama man ak sama jaam def naa ko ñaari xaaj euh, maanaam kon mu nekk ñaari xaaj yoo xam ne ñoo tolloo man ak sama jaam bi ñoo bokk saa bi li nga xam ne nag moom la wax bi naan haada li abdi wa abdi ma sa'al ci jeexitalu xadis bi. lii de sama jàmbee ko moom sama jàmbi lépp lu mu laaj jox naa ko danaa ko jox mooy ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim yàlla nga gindi ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub xocc coo woral te mooy yoonu gaa yi nga xamante ne dangaa def sa xéewal ci ñoom yàlla bul ñu boole ci yoonu gaa yi nga xamante ne ak mer dal dafa dal ci seen kaw naka noonu ñi nga xamante ne dañoo sànq kon loolu mooy li nga xam ne dafa dajale tamit mu tënk waaye maanaa yi ñuy wax yi yëpp boobu léegi yëpp ñu ngi tënku ci maanaa boobu ci suuratul Faatiha ndax suuratul Faatiha mooy saar bi gën a dajale mooy bi gën a matale moom mooy alquraanul aziim mooy alquran bu mag bi euh, muy juróom-ñaari aaya gis nga fii nekk juróom-ñaar fukki fukkeelu saar maanaam lien boobu nga gis mu def la ko def euh, mu am loo xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa wax ci njàlbéenu suuratul baqara di ci leeral tamit melooy gaa yi nga xamante ne ñooy gaa yu baax yooyu dim ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan ginnaaw mu ne alif laam miim mu ne zaalikal kitaabu téere baa ngi noonu mooy alif laam miim laa rayba fiihi sikk nekku ci te bu leen ci sikk ndax moom mooy jëmmi gi ngeen doon ñaan ci suratul Faatiha kaay leen ma leeral xam ne ñoom ñooy ñi ragal kon ñooñu ñoom ñoo mën taxaw ñooñu la yàlla garanti bu ñu xoolee alquran ba alquran daj yàlla ñenn rek la am lu mu leen garanti ñenn kese ñenn mooy benn groupe la yàlla garanti mooy almuttaqun ñu ragal yàlla voilà ñeneen ñi ci des euh, mën nañ am ko mën nañ bañ am seen mbir mën na sotti ko mën na bañ a sotti mais ragal yàlla mooy loo xamante ne soo ko amee sa mbir day sotti ku neex mu neex ko ku mu naqari mu naqari ko wala aqibatu lit taqwa mujj gi ragal yàllaa ko moom mooy ñi ragal yàlla inna lil muttaqina mafaza li wér bu wóor mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla ñoom am nañu ak texe summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya bi mu naan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ci borom subhaanahu wa ta'aala ne euh, safara ñëpp dañ ciy jaar ñëpp dañuy jaar dañ fay dañ dañ jaar maanaam dañuy jaar ci kawam ci kaw siraat te lii kaana ala rabbika hatman maqdiya sa borom subhaanahu wa ta'aala yooyu yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo farataal boppam loolu ci kawam ni lii moom dogu ci te dana ko def te dogal na ko ba pare te daf cee daf cee tranché. xat man ba pare mu nekk maq bi yaa xat man mooy lu ñu tranché la loo xamante ne dañ cee dogu ne lii moom faw day am ba pare mu nekk loo xam ne moom doog daf koo dogal maq bi te amal na ko ba pare wéyal na ko ba pare waaye lu mu ci teg dañ summa nunajji alladhina taqaw topp nag dinañu musal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla waaw ñooñu lañ garanti ne danañ mucc wa nazaru zalimina fiha jisiya ñu daal di tooñkat yi nag ñoom ñu daal di leen di bàyyi ñu ndërmeelu Euh, daal di euh, sukk ci biir sawara ñooñu kon loolu euh, mooy ne ñu nekk ci diggante bi nag ragaluñu yàlla waaye yéeguñu ci niveau yi toog ñooñu kenn garanti lu leen dara mën na mucc ko mën nañu bañ a mucc et cetera maanaam liñ ci namoon rek moom mooy melo bi nga xamante ne moom mooy mooy as-sifatul jaami'a melo bi nga xam ne dafa matale ci mboolem mbaax mboolem yiw mooy ragal yàlla dinañ ci ñëwaat léegi ci biir suratul baqara ba tey borom subhaanahu wa ta'ala dina ko ci leeral ñan ñooy ñu ragal yàlla mu ne ñi nga xam ne daal di ñi nga xam ne dañoo gëm ci kumb dañoo gëm yàlla gëm ye gëm liñ di wax te mu tukkee ci yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam te mu nekk lu ñu vérifier bien sûr pas benn waay jóge na fee yàlla nee na yenente bi nee na déedéet lu ñu vérifier euh, waaye bu ba wóor ne tukkee na ci yàlla gëm na même bu dee gis ñu ko xamuñu euh, wa yuqiimuuna salaat dañuy taxawal julli wa mimmaa razaqnaahum li leen boroom subhaanahu wa ta'aala wërsëgal dañ koy jël di ko dugal ci yoon bu baax di ci di ci def lu baax wallaziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aaxirati hum yuuqinuun ñoom ñooy gaa yi nga xam ne gëm nañu li li ñu woon ci lu la jiitu wa ma unzila walladhina yu'minuna bima unzila min qablik unzila li maanaam li ñu wàcce ci yow wa ma unzila min qablik li ñu wàcce ci ñi la jiitoon wa bil akhirati hum yuqinun te ñoom al-akhira daf leen a ne dana am dañ ko wóolu lool ñii ulaa'ika ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci jëm yu jub bu tukkee ci seen borom subhaanahu te ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy texe maanaam eh, maa ngi dégg ci alaaji mu jubjub rahimahullah wa radiya ci tafsiram ba daan def mu ne eh, bi mu yegsee ci aaya boobu mu ne eh, waxu naan kuy dem àjjana yàlla rek xam waxu caaxaan la loolu waxu caaxaan la ñii dem àjjana ñu ngi ni leer nañ yàlla leeral na leen fii loolu yàlla leeralal na leen maanam seeni melo moom loolu yàlla leeral na ko ni nii la ñu mel léegi nag maanaam seen texe day texe maanaam àdduna ak àllaxira bon sa yooyu tamit leeral na ci tafsir suratul baqara def nañu euh, benn wàll ci tafsir suratul boo xamante ne leeral na nañ ci maanaam yi yaataloon nañ ko wala laay xam loolu mi euh, borom subhaanahu wa ta'aala ci biir suratul baqara ba tey muy leeral ne mbaax gi may wax gis liy wane ni boo xoolee ci mbir mi ci julli la gën a tegu euh, mooy boo xoolee ginnaaw bi mu waxee ci ngëm julli la taxawal comme niñ ko gisee woon waaye dafa teg ne euh, ci biir julli ci mbaax maanaam lan mooy mbaax mu ne euh, laysal birru an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib mbaax nekkul ne ngeen di jël seen jëm yi di ko jublu penku walla soowu Euh, penku nag ci wolof suñ ko waxee dafa dëppoo kibla waaye euh, ku nekk Makka wala marina penku ak sow amul kibla bu ñu jublu au contraire penku ak sow dafa dafa dafa dafa dafa euh, dafa wuute kibla yi maanaam kibla yi bu ñu nekkee nii ak nii maanaam ci kaw ak ci suuf mooy ci nord bi ak sud mooy ko gànnaar comme ni ñu Euh, mooy nord bi ak sud bi ah penk euh, lu foofu la xibla yi ne boo nekkee Madina mooy Makka nekk ci sa suuf ci sud bi euh, Baytul si nekk ci nord bi mais ala kulli xaal ku nekk ak fi ngay jublu waaye borom subhaanahu wa ta'aala nee na jubluwaay yooyu yëpp du loolu mooy am solo xibla al mashriq wal maghrib walaakinal birra waaye mbaax mu ne léegi lu mu ne man amana billah mu ne mooy ki gëm yàlla maa bu ñu naan diw dafa baax nañ ko natt ci lii xam nga ku nekk mën na waxal ku nekk lu la neex ku nekk mën na revendiquer lu la su fekkoonte ne mbir mi ci li neex ak li ñu jàpp ak li ñu yaakaaree suñu bopp wala li ñu nit ñi yaakaaral ci mbir mi ci loolu rek lay aju kon ku nekk yegg nga maxaamu bi gën a kawe ci mboolem maxaam yi parce que ku nekk da ngay toog rek daal di xalaatal sa bopp naw sa bopp. daal am loo jox sa bopp ci ay maxaama ci ay jaar-jaar nga daal am foo teg sa bopp mu daal di jeex mbir yu sotti bu doon mbir mi revendication kese la ak prétention maanaam ne man may nangam man yegg naa sa bërëb sangam maxaama sangam wala man nii laa mel sama xol baax na man nit ku sell la man du ma moy yàlla man du ma tooñ man dëgg rek laay wax man ay caaxaan du ci ne maanaam bu doon jëm ni wax ko rek dana tax mu nekk dëgg kon képp kenn yegg na maqaama yi gën a kawe ndax mbir mu dafa dul aju ci loolu kese borom bi nag subhaanahu wa moom mooy leeral lan mooy baax walaakinnal birra man amana billahi da ngay gëm yàlla gëm nekk-nekkam gëm goo xamante ne doo ci sikki sàkk mu nekk loo xamante ne. Euh, conviction bu wóor lay doon dog maanaam dog mu lay doon ci nit loo xamante ne la du du lu yëngal gëm turam yi ak meloom yi sax ci alquran ak sunna gëm ko gëm gu wér gëm ay jëfam ay dogalam man amana billah wal yawmil axir gëm bis bu mujj mooy ginnaaw dee période boobu yëpp mooy bis bu mujj mbooleem li ci xew rot ci alquran ak sunna nga gëm ko dëggal foofu la mbaax ni tàmbalee kon ku melul noona boole ci ci liste ñu baax nay leer ku melul noonu mëneefu la boole ci liste ñu baax waaye nag mën ngaa def lu baax man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati gëm malaaka yi nga xam ne leer nañ ci alquran ak na malaaka yi nii lañ nii la ñuy doxale nii lañ mel leeral nañ seeni mbir nga gëm yi nga xam nga nga gëm leen de manière globale wal kitaab bi nga gëm téere bi muy téere yàlla bii alquran te moom moo ëmb yeneen téere yu jiitu ko waaye nga gëm ki nga xamante ne moom mooy téere bi nga xam ne moom mooy dox mooy bu mag bi mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi ndax moom mooy vrai activité alquran moom mooy vrai téere bi d'ailleurs al kitab soo ko jëlee 454 454 mooy Muhammadu Rasulullahi mais attention oriental pas occidental te mooy Majma'ul Bahrayn fi ñaari géej yëpp daje géeju sharia ak géeju xaqiqa kooku mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi na gëm yeneen yi alayhi salaatu wassalaam wa aatal maala ala hubbihi mu ne ba pare ngay jox alal ànd ak danga koo sopp maanaam ci kaw ne alal ji ma sopp ngi mais ma jël ko ma joxe ko dawil qurba nga jox ko ñi nga xam ne ñooy way jege ñaale yi wal yataama ak njirmi wal masaakiina miskin wabna sabil yo doomi yoon yi mooy ñi nga xamante ne ay doxandéem lañ wa fir riqaabi ak ñi nga xamante ne dañoo nekk ci buumu jaam wala rek ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ay aajo ay xat-xat ay coono nga yor loo xamante ne mën nga ci siddu ak ñoom nga siddu waaye loolu ci mbaax la bokk maanaam même nit ki nga xam ne gëmul maanaam mooy partie bu njëkk bi waaye nag dafa war a maanaam bu defee lii dañ naan def na lu baax parce que lii daa bokk ci mbaax maanaam bu mel ni nekk humanitaire dimbali waate et cetera ak yeneen ak yeneen dañ naan kii mi ngi def lu baax bu wax ku baax la de parce que ku nekkul jullit mënuñoo wax ne ku baax mënta ne waaye yamul ci loolu wa aqaama salaa muy taxawal julli gis nga julli ñëw wa aata zakat muy joxe azak mu indi beneen wal mu ne wal muufuuna bi ahdihim idha ahadu wal muufuuna mooy dañuy mooy ñi nga xamante ne tamit dañuy maanaam mottali kóllëre maanaam lu ñu fasante ak nit iza ahadu suñu fasante ak moom kóllëre boobu dañ koy mottali waaye waxanteeg nit ba takk mu mel ni mosoo leen a wax dara nga fàtte ko ci saasi wala boog nga teg ko ranger ci tiroir yi indil dossier sangam nangam nga remplir yëpp ñu kii signé mu mel ni mosuloo de dara ngeen wax ba takk dara. yal nañ ci yàlla yal yàlla sàmm te kóllëre googu lu bari daf ci dugg dinañ ci ñëw insha allah taala ci euh, ci saar biñ nekk muy sootu maari fi borom subhaanahu wa taala naan euh, walladina hum li amanatihim wa ahdihim raa'un dinañ ñëw ci kóllëre yi maanaam façon maanaam façon yi insha allah kon wal muufuuna bi ahdihim idha ahadu mu daal di ci ne wa saabiriina gis nga fële daf ko rafu daf ko doon rafu maanaam danaan ñii la maanaam ku kuy def lii ak lii ak lii ak lii waaye dafa fii istinaaf la def ba pare mu nekk loo xam ne dañ ko nasab maanaam mooy mooy wal wal mu wal wal wal saabiriina maanaam mu nekk loo xam ne eh, na mansuubun alal madh la maanaam dañ ko nasab ci tagg loolu mooy nag mooy borom subhaanahu wa ta'aala bi mu limee nii ba pare daal ni jikko yi njëkk yi ma wax yëpp jikkoy nit baax ñi la di nit ñu baax ñi la ay melo la yooyu fekk ci nit ñu baax ñi waaye am na jikko yu rafet ju ma fekk ci ñoom joo xamante ne jooy fekk ci ñoom joo xamante ne boobu jikko maa koy tagg maa ngi tagg ñu meloo woon wa saabiriina fil ba'saa'i wad darraa'i wa hiinal ba'si maa ngi tagg ñi nga xamante ne ñuy muñ kat fil ba'saa'i ci weñ soy wa darra ak lor yu rëy ba ba sax mooy weñso weñ maanaam mooy euh, doole gu gu gu la noot njëkk la te ma ci dara nga daal di taxaw ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala mu ne borom bi lii dal na ma te xam naa ni yow la neex moo tax moo tax dinaa la ko nangul waaye maa ngi koy jàmbat ci yow te ci yow rek laa koy jàmbat loolu mooy muñ yàlla maa ngi koy maa ngi la koy jàmbat muñ du ñàkk a jàmbat déedéet muñ mooy bañ a jàmbat keneen ku dul yàlla comme niñ ko gise woon wa darra ak lor yu rëy yi yii di xew waxiinal ba si ak jamono ji nga xam ne ci la weñ so bi dal maanaam mbir mi jamono ji muy taar rël période boobu ci même moment bi nga résister dellu ci sa borom subhaanahu wa ta'ala kese mu ne gis nga ñu melo woon yii ñu tudd fii ulaa'ika allaziina sadaqu ñooñu ñooy dëggu man damaa dëggu jarul wax melal nii boo melee nii rek dëggu nga boo melee nii rek dëggu nga wa te ñooñu ñooy ñi ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla kon leer borom subhaanahu wa ta'ala wax na leeral. loolu benn la ci aaye mu am yeneen aay yoo xam ne borom subhaanahu wa leeralal na ko wax na ko di ci leeral melo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm maanaam ñu dëgguñu ñi nga xamante ne vrai jullit lañ ay jullit pur mooy ñi muy wax fii illal musallina baat boobu lu ko gën tënk amul parce que lépp dafa dajale lépp ci Euh, maanaam ci yi nit ñu baax ni laa wax parce que jullit wala maanaam déjà ngay jullit ci la mbaax tàmbale parce que boo xoolee yëpp day ci doggitu daal ginnaaw gëm yàlla te mooy lay jokkale sa borom subhanahu wa ta'ala mooy jokku mu ne euh, ci saar bi nga xam ci euh, saar bi nga xamante ne daf maanaam saar boobu melo yi fa tudd dafa nuróog melo yu mu ci suñu saar bi ci bi mu koy tàmbale mooy sootul mu'minuun mu ne qad aflahal mu'minuun mu'minuun dëgg dëgg way gëm ñu nag texe nañ nga xam ne ñooy meloo ngëm dëgg ñoom texe nañ mooy ñan mu ne alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun mooy ñi nga xam ne ci seen biir julli dañuy dal ci kanam borom subhaanahu wa loolu dañ koy mel dañoo meloo woon wallazina hum fi salaati xaashi'uun ñaareelu melo bi mooy wallazina hum anil lahwi mu'riduun mooy ñi nga gaa yi nga xamante ne ñoom anil lahwi ci ay mbóosóor ak caaxaan mu'riduun dañ koy dumóoyu maanaam lépp loo xamante ne ay foog caaxaan la neen ñoom dañ koy dumóoyu moom la wax fële ca ibaadu rahmaani bu naan wallaziina hum izaa marru bil laghwi marru kiraama ñi nga xamante ne suñuy romb ay caaxaan ay mbóosóor dañ ciy romb rombinu ku ter ak rombinu teraanga mu teg ci ne wallaziina hum li mooy gaa yi nga xamante ne ñoom dañuy jëfee azak azak dañ koy jëfe te dañ koy joxe war wañ ko war a wañ joxe nañ ko war a def wallazina hum li zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun te ñooñu mooy tamit ñi nga xamante ne ñoom maanaam mooy gëm ñi dëgg-dëgg mooy ñi tamit ñoom day seen pëy dañ koy wattu dañ koy aar dañ koy sàmm illa azwajihim ba mu des ci seen soxna wala seen borom kër parce que zawj euh, day tekki borom kër day tekki soxna alors que zawja moom soxna rek lay tekki illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wala boog ñi nga xamante ne seen ndeyjoor yi ñoo leen moom ñoo leen te mooy jaam mooy jaam yi taaraat taara parce que képp koo xamante ne euh, ci l'islam dafa am jaan bu jigéen mën nay sikk ak moom li muy sikk ak soxna li muy sikk bien sûr su jaam bi maanaam suñ ko mayul keneen comme jëkkër euh, kon lu dul ñooñu ñoom dañuy dañuy téye seen bopp mais buñ nee dañuy téye seen bopp mboolem li ci wër-wër loolu lañ téye mooy sàmmonte gi ñuy sàmmonte ak euh, di xool euh, jigéen joo xamante ne daganu leen xoolanu woo xamante ne xoolanu sàkku baa la xeet yu mel noonu euh, di jonjonte ñoom ci laal xattaa jegewantoo ñoom jegewantoo bu ëpp ci ci jëmm ci ci ci jotaay jegewantoo bu ëpp sax duñ ko def déedéet ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dañ koy moytu lépp loo xamante ne maanaam par exemple wéet ak ñoom teeku ak yeneen ak yeneen lépp loo xamante ne mën na tax ba seytaane mën na dugg seen diggante moom daf koy sori parce que dafa ragala mooy yàlla de def def yegg ci bàkkaar bi déedéet parce que jëmmi mbir moomu ci boppam moo baaxul te borom subhanahu wa moo ko tere ci làmmeenu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ay bu fekkente ne nag seen soxna la ak ñi nga xamante ne wala boog seen borom kër ak ñi nga xamante seen ay jaam lañ yu ñu moom. fa innahum ghayru malumin ñooñu kenn du leen ngaañ waaye fa man ibtaxa waraa zalik képp koo xamante ne nag dafa sàkk lu weesu loolu lu nekk ci ginnaaw loola fa ulaa'ika humul aaduuna ñooñu xam ñoo jalgati ñooñu ñooy ñi dañoo jalgati dañoo jéggi dañoo def li nga xamante ne baaxul walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un mooy tamit ñi nga xamante ne li amanatihim seen ay ndinkaane mooy amaana mooy loo xamante ne dañ la kaa jox ndink la nga war ko téye sàmm muy dépôt voilà lu ñu la dénk moo xam alal la moo xam xam-xam la day moo xam daraja la moo xam nguur la lu mënti doon da nga koy sàmm waaye tamit seen gis nga kóllëre yi dañ koy sàmm ànd ak wóllëre yi parce que bu ñu sàmmee kóllëre yi rek dañuy sàmm wóllëre yi kóllëre yi mooy pacte bi jëmmi boppam wóllëre yi nag mooy nit ñi nga xam ne ñoo ko ñoo téye pacte bi mooy wallazina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'un walladhina hum ala salawatihim yuhafizun mooy tamit gaa yi nga xamante ne ñoom seen julli yi dañ koy sàmmante maanaam dañ koy sàmm ci waxtu bi dara du leen jaral rate julli amul ci àdduna du leen jaral rate julli garaawul nañu ñàkk ndóol fii ba àdduna yi tukki garaawul mais julli moom ci waxtu laa koy def lu ma ñàkk ma ñàkk ko ngir loolu garaawul ma def yàlla mu ne ulaa'ika humul waarisuuna ndono yaa ko ñii ñooy ndono yi léegi tey képp nag koo xamante ne melo yii melo woo ko ñu ne yow sa ngëm mat na kooku ak gëm yàlla nga xool ko ci tere bi maanaam nit kuñ ko waxal ah non waa ji gëm yàlla de moom mu toog ci rukk ku mën a kanam daal di xool boppam xool caractéristique yi natt ci boppam. xool ba xam moom mel na noonu vraiment est-ce que man dëgg-dëgg vraiment est-ce que sincèrement man lii mel naa nii su ko melul bu nax boppam lu ko nit ñi seedeel adduna bi yëpp buñ dëppoo woon seedeel ko loolu du dëgg amul ci biir même saar bi am na yeneen melo yum wax yoo xamante ne dafay wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbaax ba pare jiitu ci mu ne innal lazina hum min xashyati rabbihim mushfiqun ñi nga xamante ne ñoom ci tiit ak ragal gi ñuy ragal seen diggante ak seen boroom dëgg digg vraiment dafa dëggu ci ñoom dañoo dëggu ci tiitaange googu ak ragal googu seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala ko ñemewuñu ko ça ça veut dire que tout Euh, nekkuñu ñoo xamante ne dañuy sañ def lu leen neex tout en sachant ni lii yàlla daf koy bañ maanaam ñu xam ko mu leer la ni lii yàlla daf koy bañ ñu dem defi ko ak xel mu dal déedéet ñoom meluñu noonu ñoom dañuy am ak tiitaange ak ragal ak xam gi ñu xam ki ñuy tooñ kan la màgg gi mu màgg ba tax duñu ko ñeme tooñ parce que duñ ko yow wala wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun ñi nga xamante ne ñooñu tamit boole xoolee ba tey seeni melo mooy ne aaya yi borom bi subhaanahu wa dañ koo gëm li yëpp lu borom bi wax ci alquran wala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko gëm nañ ko dëggal ko te amuñu ci luñ ci sikki sàkk ku mën a wax it ñoom lii dëgg la ndax yàlla moo wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàllale wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun mboolem li nga xam ne moom lañuy gis ci àdduna bi ci bi ci ay kéemtaan lépp dañ koy askanale borom subhaanahu wa ta'ala buur yàlla ñoom duñu ñoo xamante ne euh, dañuy gis loo xam ne doomu aadamaa ko defar ñu yéemu ci diw ni mu xarañee wala ñoom diw ni ñu xereñee xoolal li defar xoolal machine bi xoolal moteur bi xoolal nangam bi alors que li borom subhaanahu wa ta'aala defar te ñu gis ko li ko dalee même ñoom ci seen jëmm comme li Alxuraan wax fii anfusihim afalaa yubsiruun même ñoom seen bopp rek xanaa duñu gis lenn lu ci nekk ni mu sophistiqué ñoom yooyu ci dañuy attardé wu ci détail yooyu di ci yiimu ci borom subhaanahu wa ta'aala walladiina bi aayaati rabbihim yu'minuun wallazina hum bi rabbihim la yushrikun mooy tamit ñi nga xamante ne ñoom duñu bokkaaleeg seen boroom subhaanahu wa taala mukk wallazina yu'tuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raaji'un mooy tamit ñi nga xamante ne dañuy joxe li ñuy joxe dañuy joxe lu ñu joxe waaye seen xol mi ngi jàq di dellu ci seen borom subhaanahu wa te xam ne ñoom daal ci yàlla rek la dellu ànd ak ne maanaam ñi ngi def li ñuy def yëpp di joxe li ñuy joxe def ay service pour nit ñi pour mbindeef waaye ànd ak lépp ñu ngi xeeb seen bopp ci kanam borom subhaanahu wa taala moo tax soxna Aysa radiyallahu anha laaj na ko ne yeneen tib saa sam ne ko mais ñooñu xanaa mooy ñi nga xamante ne ni ñu li ñuy def daa baaxul dañuy gistal wala dara bu ne déedéet ñi nga xam ne dañuy def lu baax mais terewul dañuy continuer di jàpp ne maanaam di di am tiitaay ci seen kanam borom subhaanahu wa ndax yàlla nangu na ko waaw wala déet yàlla rek ka xam yàlla rek ka xam ko mu nangul ak ku mu voilà donte nag am na mbir yoo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi moom moo wax ne lii ko def yàlla du ko nangu comme li mu ne inna allaha la yaqbalu illa tayyiban wa ma umila li wajhi li wajhi sala aw kama qala sallallahu alayhi wasallam hadith da bu nekk sahih imam muslim borom subhanahu wa ta'ala nangu lu lu baax lu tey lu baax lu bon yàlla du ko nangu ak loo xamante ne dañ koo def te moom rek mu tax loolu rek lay nangu il faut d'abord bu baax ba pare bi nga koy def yàlla rek tax man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xamante ne da sosti suñu mbir mii mooy diine yi li ñu wax nii nga fi nga sos lu ci bokkul dañ la koy delloo voilà tey ku jëloon ay sabar ne da koy jaamoo yàlla sabar yi dama koy jaamoo yàlla yàlla da la koy delloo képp koo xamante ne tey da ngaa demoon taxaw ci naaj bi ne naaj bi taxaw boo ko taxaw dama ci jaamu yàlla parce que dafa metti man léegi nag loolu laa jaamoo yàlla yàlla la koy delloo parce que yàlla as maanaam jaamuloo wula ci anam gu mel noonu tip yi muy jaamoo yàlla buñ ko xoolee lu mel ni ay taxaw ci naaj bokku ci lu mel ni euh, tëgg ko fecc ko way bokku ci lu mel ni et cetera yooyu bokkuñ ci kon ku fi sos xeetu jaamu yàlla bu existé boo xamante ni xeet bi amul dañ la koy delloo par contre loolu tegtalewul ne jëmm ji dañ la koy delloo déedéet xeet bi lañ delloo dinañ ci ñëw incha allahu taala ci suñu aaya bi ñu war a jëm mu alladhina ala salatihim daa'imun incha allah dinañ ci ñëw ndax melo yooyu rek lañuy lay taayal nii ci aaya yi ñu nekk nii d'ailleurs ci sóotul anfal jikko meloo jullit boobu mi ngi koy wax mu naan innamal mu'minuuna allaziina izaa zukira allahu wajilat quluubuhum wa izaa tuliyat alayhim aayaatuna zaadathum iimaanan wa alaa rabbihim yatawakkaluun dëgg dëgg way gëm ñi mooy ñi nga xamante ne suñu leen tuddalee izaa zukira allahu wajilat quluubuhum suñu tuddee yàlla rek seen xol day daal di jàpp toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala voilà am dañuy toroxlu ci seen kanam borom subhaanahu wa jàpp na dëgg-dëgg joxuñu ko gëdd gi ñu ko war a jox màggaluñ ko ni ñu ko war a màggal dëgg-dëgg yàlla ëppante na ak ñoom li ñu nekk di def ci lu baax ak lépp yàlla ëppante na ak loolu voilà dinañ redoubler d'effort nag dinañ gën a góorgóorlu mais à chaque fois que ñu def dara a chaque fois que ñu tudd yàlla ñu fàttaliku yàlla seen xol daal am yëg-yëg ci ne ñun daal dëgg-dëgg joxuñu yàlla dëgg-dëgg natt luñ ko natt joxuñu ko dëgg-dëgg gëddëm màggaluñ ko niñ ko war a màggale ci suñ xol ak suñu jëf ak suñu doxale loolu mooy iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuna zaadatum imana saa yu ñu jàngee ñoom suñu aaya ñu jàngal leen aaya alquran yi loolu da leen di yokk ngëm parce que seen ngëm du stagné day continuer te du du taxaw day wéy ba pare wa ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom kese kese kese la ñuy wéeru seen mbir yépp yàlla lañ ko jox voilà mooy comme ni borom subhanahu wa ta'ala waxat alladhina qaala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lahum fakhshawhum qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna allahu wa ni'mal wakil gaa yu baax yooyu mooy nga xamante ne buñ leen waxee ne bu leen nit ñi ne nit ñi dajaloo man gaa yaa ngi dajaloo pour contre leen pour xeex leen pour dal seen kaw voilà comme ni koy ñenn ñi def voilà projet de loi bi gaa yi kii ne projet de loi contre yéen voilà léegi nangam yéen jullit ñi nangam yooyu yëpp dañuy dégg ak yeese ok alhamdulilah incha allah yàlla baax lu gën a dëgër ci seen gëm voilà loolu da leen yokk ngëm ba pare ñu ne hasbunallahu wa ni'mal wakil yàlla doy nañu sëkk ak a baax ëskay bi wéeruwaay ëskay bi delluwaay subhaanahu wa taala mooy seen seen xalaat mooy seen état d'esprit gars yi bàyyi leen rek ñu nekk ci seen projet de loi yi ci seen di kii di di kii association yi di tëb di dal ngir dal suñu kaw garawul bàyyi leen leen voilà garawul dinañ ko loolu garawul nañ ko def voilà inna allazina kafaru yunfiquna amwaalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha summa takunu alayhim hasra summa yughlabuna wallazina kafaru ila jahannama yahsharun gaa yi weddi yàlla borom ne subhaanahu wa ta'ala dañuy jël seen alal yëpp di ko dépenser di tëral ay projet di teg ay projet ay ay ay ay ay entreprise di teg ay ay ay ay ay association ay GIE yi ay leneen leneen euh, di di di di teg ay organisme lu nekk dinañ ko def dépenser ko pour du mooyu loolu ñu yoonu yàlla borom bi ne fasa yunfiqunaha dinañ ko def dépenser pour créer ay lobby ñu infiltrer gars yi fépp lool loolu bu leen bu mu tiital ba gars yi maanaam man c'est que bu ma gisee gars yi naan wéy xam nga gars yi ñoom ñoo di euh, ñoo yor affaire yi xam nga ñii ñoo ki man affaire bu ay ree la may def parce que garaawul dinañ ko def yàlla nee na ñooñu dinañ ko def fasa yunfiqunaha loolu yëpp dépense yu métti yooyu yëpp dinañ ko def dinañ jël seen alal seen doole seen xam-xam seen lépp mobiliser ko pour xeex diine ji pour xeex ñu nekk ci diine ji loolu dinañ ko def yàlla moo ko wax te day am ñun li ñuy gis loolu mooy ni yàlla ne dana am te am na parce que yunfiquna waaye luy xew résultat bi après summa takunu alayhim hasara ak rëccu rek la leen di indi summa topp nag ginnaaw rëccu googu parce que dañuy dépenser gis ngeen ne dañuy dépenser dépenser ba mu yàgg ñu ne ndekete ñun yoon woon jaaroon du nii c'est que def nañ ay milliards ci c'est vrai créé nañ ay association wala boog doon nañ investir ci ay association yoo xam ndekete ñoom ñun liñ bëgg ñoom mënuñu ko woon infiltré nañ lobby yi infiltré nañu euh, euh, euh, instance de décision yi et yëpp def nañ ko mais non en réalité liñ bëgg amaguñ ko quoi parce que gars yi ñu ngi jàpp ci seen diine bi di ba léegi te mais lu tax gars yi gën a gën a gën a gën a da da maanaam gën a gën a gën a julli te seen seen seen way jur yi quoi ak seen maam yi mais lan moo tax et cetera lan moo tax gars yi tout le temps euh, euh, si diine ji avancé quoi gars di gën di nekk ci diine ji mais loolu lu waral loolu ñu xoolaat defaat ay études investir ak alal di créer waat ay projet de loi di tëral ay loi contre jullit ñi pour pour gën leen a noot pour gën leen a loolu yëpp yàlla ne dana am mais dana am fa sa yunfiquunaha loolu danañ ko def kon loolu boo ko gisee d'accordal ci ne yàlla moo wax ne lii day am bu mu la tiital bu mu la jaaxal yow yow concentré wul ci li nga ne gars yi nga bàyyi leen ñu def loolu concentré wul ci li nga ne te sa objectif na nekk na leer en tant que jullit nekk leen ci li ngeen ne ngeen jéem a avancer ci seen diine gars yi dinañ def ñoom li ñuy def mais tout le temps day échoué parce que mu ne summa takunu alayhim hasra day ne ak rëcc ci ñoom summa yuxlabuna topp nag ñu noot leen topp nag dañuy dem ba ci cëppaandaw nga gis ne seen ndekete seen coono yi yëpp mat ko parce que lii lépp pour tout sax pour ça amul benn résultat loolu leen ci gis l'islam bi day évoluer day avancer jàkke yi ñuy bañ day gën di tegu di tabax ñu ñuy euh, bañ ñu ñu ñu tegu ci ñu ñu mel ni ñu mel ñuy def li ñuy li diine ñu koy appliquer ñu ngi koy appliquer ñi ñu bëgg xatal. ñi ngi ñi ngi dinañ am ay nattu dinañ am ay xat-xat waaye dañuy gën a ŋànk ci seen diine moo tax suma yuux la boon topp dañ leen di noot voilà walladina kafaru ila jahannama yahsharu topp nag yéefir ñoom ñu daal leen di yóbbu jahannama lañ leen di dajal rek pàng leen pàng leen kon loolu ay melo la yoo xamante ne loolu lu mat a xel kon li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne kon euh, moom mooy euh, borom bi kon subhaanahu wa ci aaya yooyu kon mu melale jullit ñi ci ne dañuy wéeru ci yàlla hasbunallahu wa ni'mal wakeel moo tax fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsashum suu' wattaba'u ridwan allah wallahu dhul dañuy dellu bi ni'matin min allah ànd ak xiiwalu yàlla ak ngëneelam lam yamsashum suu' lu bon du leen laal wattaba'u ridwan allah ñu topp nag ngërëmal yàlla ñoom dañuy topp lu yàlla gërëm ñoom lool rek lañuy xool ñooñu ñooy vrai ngëm ñu gëm wallahu dhul fadlil azim buur yàlla nag mooy borom ngëneel bu mag kon ñooñu nga xamante ne dañuy def di joxe nekk ci service jaamu yàlla yi ànd ak seen xol mu ngi jàkk taxaw ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala jàpp ne dëgg-dëgg joxuñu ko gëddam di wiiru ci yàlla mu ne gaay yooyu noonu ulaa'ika yusaari'uuna fil xayraat gaay yu ma lim yëpp ni seen meloo lii la borom bi ko mu ne ulaa'ika ñooñu gaay de yu saari'una fil xayraat ñooñu ñooy njëkkante nag ci lu baax ci yu baax yi wa hum lahaa saabiquuna te ñoo fa ñoo ngi rawante ci lu baax ba pare ñooñu ñoo fa jiitu kon alxuraan limal nañu caractères yi nga xamante ne moom la jullit ñi war a meloo nit ñëpp bu ñu xoolee caractères yi ñu fi jot a tudd yëpp. mi ngi tamit ci fi borom subhaanahu wa di wax naan jaamu yàlla yi dëgg-dëgg nii lañ doon wa ibaadu rahmaan lazina yamshuuna alal ardi hawna jaamu yàlla yi borom subhaanahu wa taala xam ne mooy ar-rahmaan aji fees dellu ji yërmande mooy ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf ànd ak wàcc seen bopp ànd ak wàcc seen bopp voilà wa idaa xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama tooñkat yi mooy jaahiluuna yi mooy tooñkat yi Euh, ñi nga xamante ni dañ leen a réeri voilà dañ suñu jógee di wax ak ñoom salaam la ñoom dañoo wax jàmm wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ak ñi nga xamante ne euh, dañuy fanaane euh, seen ngir seen borom subhaanahu wa ta'aala bi taxaw walladhina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama ñi nga xamante ne dañuy taxaw di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala naan ko aayo ah, bur yàlla yàlla nga dàqal ñu li nga xam ne moom mooy bëggoon safara gis nga mais loolu yooyu dañuy tiit ci seen borom voilà voilà ndax mbugal la boo xamante ne dafa tar te day sax te. taxawaay saxawaay bu ñaawango ak taxawaay bu ñaaw place bu ñaawango voilà ak ay ay ak yeneen yeneen ak yëpp muy melo yi nga xamante ne yëpp day dugg ci melo yi ñu doon tudd léegi ba léegi voilà ba sax boo xoolee bi muy jeexal daf ne qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa waxal ne seen borom du leen du leen jox benn Euh, yitte maanaam dans le sens que ci ma biy tekki euh, borom bi faalewul li ngeen nekke law laa du'aa'ukum su dul woon seen ñaan yi maanaam ñaan mooy lan yéen ngi fàttaliku bi ñuy wax as-salaatu lan lay tekki ci luxa mooy du'a loolu mooy wax jumhur kon seen julli yi en tant que nekk jullit waaye law laa du'aa'ukum Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu euh, dane du'aa'ukum imaanukum moom noonu ko firi maanaam mooy seen gëm seen ngëm gi wir te dëggu mais mu taxaw ci gis nga ci doa mooy ñaan gi ngeen di ñaan saa su ne ak toroxlu gi ngeen di toroxlu saa su ne julli gi ngeen di julli saa su waree su dul woon yàlla bu leen faale maanaam du nekk doo leen nekk ay parandoowo lay tekk doo ay parandoowo maanaam ay wàllu jiwoo doo leen ko voilà yii ay melo la ah borom subhaanahu eh, tudd na ci yeneeni saar ay melo ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, melo eh, ñooñi nga xamante ne dañoo melo woo loolu waaye melow ñooñu tudd ñëpp buñ ko xoolee dañ koy seet nañ ko xoolaat léegi nañ ko xool ci suñu aay yi ñu jël ko benn par benn balaa ñu ci dugg borom subhaanahu ne. mooy ñan mu tudd juróom-ñeenti jikko yu leen tuddal juróom-ñeenti melo yoo xam ne daf ko ubbi julli te ko julli loolu day wane doole gi julli am ak màggay gi mu am mu ne alladina mooy gaa nga xam ne hum ñoom ala salaatihim ci seen julli yi daa imuuna dañ cee sax dinañ ñëw ci maanaam yëpp lu muy tekki mais dañ koy jël par benn rek leeral noonu walladina ak gaa yi nga xam ne ñoom fii amwaalihim ci seeni alal yi am na ci xàqul àq ma'lumun bu ñu xam gëdd àq goo xamante ne xam nañ ko muy droit bi saa'ili ñeel ay di laaj gi wal mahrumi ak ñañu xañ ne mooy ñi nga xam ne amuñ ak kuy ñëw di laajte ak ña ko war a laaj walladina te ak gaa yi nga xam ne muy ñaari ñaareelu jikko kon sax ci julli benn la ñaareelu jikko bi mooy lan mooy sa alal nga di ko dugal fu baax ba pare di ko def fan ko war a def ci ña koy ñi nga xam te ne mooy ñi koy laaj wala ñi ko war a laaj ak ñi nga xam ne xam nañ ñi ñii jot maanaam seen loxo jotul seen ginnaw nga nga dimbali leen nekk ci service nit ñi boo amul alal bu matériel tamit am nga alal ci mën-mën am nga sa doole am nga sa kattan am nga sa ay relation et cetera wala ziina gaa yi nga xam ne tamit tamit yu saddiquuna dañuy dëggal bi yow mi diini ci bisu pay gi dinañ ci ñëw incha allah nga gis ne yawmal qiyaamati bis bu mucc ba dañ koy dëggal te dañuy dëggal ni pay yàlla dana fay te pay gi sax yowmul addu àllaaxira kese adduna fi sax yàlla daf fi fayee mais dañuy dëggal loolu mais fayu yàlla du jaas te yàlla du neenal jëf kuy def lu baax lu baax inna allaha la nga xam ne ñuy rafetal muy kon ñetteelu jikko mu ne wallazina gaa yi nga xam ne tamit hum ñoom min azabi rabbihim ci seen mbugalu boroom mushfiquna dañ cee tiit dañu am ak tiitaange ragal li nga xam ne muy mbugalu boroom subhanahu parce que inna azaba rabbika naka sa naka seen mbugalu boroom ñoom yéen ñoom ñoom xayru ma'mun lu ñuy jàpp ne am nañ garantie bu dul jaas déedéet dañuy ne rek ah yàlla day mën na lu ne sañ na lu loolu day bokk seen jikko bu ñeenteel bi du ñu toog rek ñu ne leen guddig nangam ci weeru koor boo jullee li seen fàllu di wax ne gars yi c'est que seen àjjana ñoom dañ ko am ca weeru koor bi gannaaw ga nee leen ñaan nag rakka sàngam te loolu julli ay bid'a la dara wéru ci euh, Euh, mu ne euh, euh, comme ñoom gëmloo nañ leen ne am nañ nangam yi étage ci àjjana ak yooyu rek ci weeru yooyu ci weeru koor yu jeex na loolu muy seen juróomeelu jikko juróom benneel muy wallaziina hum mooy gaa gaa yi nga xam ne li furuujihim seen pëy yi xaafisuuna dañ koy wattu dañ koy sàmm tuddoon nañ ko léegi illaa ndere xanaa ala azwaajihim ci seeni soxla yeeg seen borom kër yi aw wala boog maala la nga xam ne malakat moom na ko ay maanahum seen ndeyjoor mooy ñi nga xam ne ñoo yilif en tant ay ja seeni jaam lañ fa innahum ah bu dee ci ñoom day naka ñoom booba bu boobaa ghayru malumina duñu ñu ñu ŋàññe muy eh, kon eh, benn ñaar ñett ñeent kon bii mooy juróomeel bi borom bi ne fa man ibtaxa képp koo xam ne sàkku na nag wara azalika ginnaaw lool fa ulaayika ñooñu day hum ñoom al aaduna ñooy ñi jalgati di jéggi dayo mu ne wallazina mu jëm kon hum ak gaa yi nga xamante ne ñoom muy jëm juróom benneel li amaanaat ñoom ñeel seeni ndénkaane mooy dépôt bi liñ doon wax léegi waa ahdihim ak seeni kóllëre raaw na dañ koy sàmm muy kon ñaar dañuy sam seeni dénkaan dañuy sàmm seeni kóllëre muy e, kon juróom benn bi juróom ñaar bi wallazina ak gaa yi nga xam ne bi shahadatihim ci seen seede yi qa'imuna dañ ci taxaw bis nga ci ibadur rahman yi mi ngay wax naan wallazina la yashhaduna zuura wa idha marru bil lahwi marru kiraman dañ gaa yi lay ñoo xamante ne duñu seede caaxaan foo wax judul dëgg ay duuru loolu mooy az-zuur gis nga même wolof ni koy ay duuru mooy wax joo xamante ne boo ko xoolee ba xool ko yépp ay sosi la waaye wa idha marru bil lahwi suñu rombee ay caaxaan ay foo marru kiraman dañ koy romb ak teraanga duñu fa taxaw fépp fu am ay foo caaxaan xumbal euh, rumbaay xumbaay mbumbaay xeet caaxaan ñoom duñ fa taxaw voilà buñ demee ci jotaay ñu gis ne jotaay bi jotaayu caaxaan la dañuy jóg dem dañuy am fullay ci ne duñu nekk parce que loolu gis nga loolu dafa am solo gis nga képp koo xam te da ngaa nekk rawatina ci yoonu xam-xam wala nga nekk ci yoonu yàlla war nga xam tamit valeur boobu noonu parce que euh, waruloo doye dal pas sa bopp mais doye li nga xamante ne moom mooy li nga représenté ak li ngay ak li nga xamante ne moom moom nga moom moom la la yàlla dénk mooy suubu ci yoonu yàlla ak tam suubu ci yoonu xam-xam voilà moo tax li euh, euh, euh, Rabi' ibn Abi Abdurrahman rahimahullah doon wax naan yëlloowul laa yambaghi liman 'indahu adna min al-'ilmi an yudayyi'a nafsahu maanaam da yellowul ci képp koo xamante ne am na lu néew néew ci xam-xam muy doyadal boppam dem toog ci jotaay boo xam ne ay foo caaxaan et yooyu lañ fay def mais nga jóg nga def c'est-à-dire que dañuy bàyyi caaxaan yi fooy ñu perte ñu ñu perte loolu wala ñu perte la yow ñooy tànn nag ñooy choisir voilà kon euh, loolu seen seede yi noonu lañ ci def waaye wallaziina hum alaa salaatihim yuhaafizuun gis nga mu jeexaloo ko fële wallaziina hum alaa salawaatihim yuhaafizuun fii mu ne wallaziina ñi nga xamante ne ñoom seen julli yi dañ ciy sàmm dañ koy sàmmonte ci nan ko war a defee ci ak ponk yi et cetera dinañ ñëw ci détail bi ñëw insha Allah lan mooy différence entre euh, daa'imuuna ak fii yuhaafizuuna bi muy wax fii hum yuhaafizuuna alaa salaatihim yuhaafizuun voilà muy juróom-ñeenti melo yi bi nga xamante ne bu njëkk bi ci julli la aju bu mujj bi ci julli la aju loolu xam nga lu mooy li ci diggante bi yëpp ci julli la aju kon melo gi mu leen melale jullit ñi mu alal na lool la te yoonu yàlla na lii moo ko tënk melo yii ñu fi jot wax nag ci suñ jotaay bi euh, day dëgëral rek benn mbir mooy ne suñu bëggee xam ñun ñooy ñan nañu xool Euh, fan lañu yàlla teg voilà iza aradta an ta'rifa maqamaka ma yuqimuka comme li al imam ibn soo bëggee xam fan la a yàlla teg mooy maqaamaka haythu aqaamaka sa maqaama yow mooy lan xoolal yow fan la ci lan la la yàlla teg maanaam yow ban maqaama nga am ca yàlla boo ko bëggee xam jarul ay gaay naan kii xoolal na ma lii kii nee ma lee kii nee yooyu jarul xool fenn xool ko ci alquran bii nga natt sa bopp ci yii ni nga mel loolooy sama xam fi la yàlla teg li la yàlla di def loo nga ne ca loola bu la yàlla maanaam defee ci ne yow lu baax ngay ne ci ñu baax ne ngay ne ñoom nga mën a nekkal munoo nekk ci yu yi munoo nekk ci caaxaan loolu mooy sama xam su fekkente ne nag da nga nekk ci koo xamante ci yoo xamante ne eh, ay caaxaan yi neen la et cetera loolooy sama xam bu fekkente nag da def. maanaam da ngay ngarale léeg nga a ah, yow mën nga ànd ak façon bu ne mën ngaa nekk ak nu ne ak ñu ne ci anam gu ne loolu mooy ne mooy sa maqaama te loolu nag maqaama naafiq la bu maqaama naafiq la ku mën a ànd ak ku ne moom mooy na la ku bëgg a neex ku ne lu mu wax maanaam faw mu sóoraale ci nu ko ñoom sàmba di dégg bu ko defee ñu kontaan kooku loolu mooy vrai naafiq maanaam défini maanaam pire naafiq mooy kooku parce que kooku wanewul dëgg-dëgg lan mooy dëgg-dëgg moom nan la mel ak lan la yaakaar la gëm lan la bëgg maqaama yëpp nag mboolem maqaama yi mooy nga nit ki incarné jëm yeneen bi sallallahu alayhi maanaam mooy lan mooy ay waxam ay doxalinam ay xalaatam ay gis-gisam ay definam ay bëgg-bëggam ak bi muy doxal mentalité bi lépp mu aj ko ci ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mel loolu moom mu féete kaw mboolem maqaamaat yi yal nañu yàlla defal loolu.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 من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون